rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabil xaamisi cashar xaamisi cashar ba'dal mi'atayn wa can Aa'ishata radiyallahu ta'ala anhaa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala as-siwaaku mutahharatun lil-fami mardaatun lir-rabb rawaahu an-nasaa'iyu rahmatullahi alayhi wa ibnu khuzaymata rahimahullahu fi sahihihi bi asaaniida sahiha wa dhakara al-bukhaariyu rahimahullahu fi sahihihi haadhal hadiisa ta'liiqan bi siighati jazm bi siighati jazm faqaal wa qaalat aishatu radiyallahu anha kon al imaamu al xaafidu an mu ñuy indil kon li nga xam ne mooy xadiis bi nga xamante ne euh, mooy euh, deux cent deux cent deux insha mu ñu koy indil mu ne wa an aishata mu ne mu ngi te mu ngi jële ci sayyidatu aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha annaha qaalat mu ne neena no anna nabiyya kana yonent bi alayhi salaatu wa salaam qaala neena as-siwaaku socc matharatun lil fam day setal di laabal gémmiñ mardatun ba pare nekk loo xam ne day bijji di gërëmloo li rabbi boroom bi tabaraka wa taala mu ne rawahu xadis bi de soloo na ko an-Nasaa'i di al imam an-Nasaa'i rahimahullah mu ne wabnu Xuzaymata ak al imam Muhammad ibn Ishaq ibn Xuzayma fi saxiixi rahimahullah ci saxiixam bi ne nag ñoom ñaar ñëpp bi asaan yi ci ay càllale yoo xam ne saxiixa lañ ko jële càllale yoo xam ne yu wér la mu ne wa dakara al Buxaari rahimahullah fi saxiix mu ne xadis bi imaamul Buxaari daal na koy tudd ci saxiixam waaye hada al xadis la tudd xadis bi taaliqa nga xam da ko eh, lonk mooy waxul càllaleem waaw comme niñ koy gisee insha allah bi siirati bi bi siirati jazm waaye nag ci expression boo xam ne waxin woo xam ne da cee dogu waaw te imaamul Buxaari saxiix bi bépp taalif mooy xadiis boo xam ne amalu ko càllale daa ñëw rek wax ne diw nee na bu ci dogoo loolu mooy wér na waaw loolu mooy xadiis boobu am na wér na feneen voilà mu ne fa fa qaala moo tax imaamul Buxaari mu ne rahimahullah wa qaalat aishatu radiyallahu anha mu ne aishatu radiyallahu anha nee na léegi mu door a lii ne yeneen saa saam nee na siwaaku matharatun lil fam mardatun lir rabb léegi kon gis ni ñaata la wax ñoo solo jàngat bu njëkk al imaamu an-Nasaa'i al imaam Ibn Khuzayma ak imaam al Bukhari ta'liqa waaye est ce que ko solo ñu la la déedéet al imaamu Ahmad rahmatullah alayhi jiitu woon na daal di woon koy solo mu rahmatullah na ko noon al imam ad-Daarimi rahmatullahi ala al-jamii moom itam daal di na koy solo al imam an-Nasaa'i rahmatullah alay mu ngi ko di hadis yi njëkk a ñëw hadis hmm? eh? yi bokk yi njëkk yi njëkk cinq ci eh, sunan bu ndaw bi moom foofu la ko indi kitaabu tahaara baabu targhibi fi siwaak mu ne axbarana Humayd ibn Mas'ada te moom imaam al al al kii nu mu tudd euh, an gis nga xadis bi gisoon bii weesu mujj woon koo gis xam nga loolu fàttalewuñ ko <laughs> keneen xadis jotaay bii ñu génn xadis bi ñu mujjee woon gis moo doon xadis 1201. im na woon waan abi Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala daxaltu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tarafu siwaak ala lisaanihi xadis boobu la imaamu Nasaa'i njëkkandi mooy xadis numéro 4 daar jee teg xadis bi nii ko imaamu Nawawi rangale mooy jiitu woon na al imaam eh, eh, Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi daal di woon koy soloowe nii rangale woon ko nii ci sunan bi kon foofu kon baabu kitaabu tahaara eh, baabu wala baabu targhibi fi siwaak rahmatullah alayhi kon imaamu Nasaa'i rahimahullahu taala mu ne axbarana Humayd ibn Mas'ada wa Muhammad ibn Abdil A'la mu jël ko ci ñaari sëriñ mu ne axbarana xabaar nañu Humayd ibn Mas'ada di Humayd ibn Mas'ada ibn al-Mubaarak Abu Ali ñi ne Abul Abbaas al-Basri as-Saami al-Bahiliyu Abul Abbas rahmatullahi alayhi génn àddina la 244 rahmatullahi alayhi mu ne wa Muhammad ibn Abdil A'la ak sama beneen sëriñ moo ñu xabaare ba léegi ne Muhammad ibn Abdil A'la as-San'aniyu al-Qaysiyu al-Basriyu Abu Abdillah génn àddina la 245 rahmatullahi alayhima an Yazid mu ne wa huwa ibn Zuray' mu ne mu koy jëlee ñoom ñaar ñuy jëlee ci Yazid mu ne takkoog Imam an-Nasa'i rahimahullah mooy Ibn Zuray' di Yazid ibn Zuray' Abu Muawiya al-Basri al-Ayshi ñii ne al-Aishi ñii ne al-Abisi waaye loolu njuumte euh, euh, lay niro wa rahmatullahi alayhi al-Aishi wala al-Ayshi la génn àddina li nga xam ne mooy 182 ñam ñu ne 183 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani Abdurrahman ibn Abi Atiq mu ne ki ma nettali man dong mooy Abdurrahman ibn Abi Atiq di Abdurrahman ibn Abdillah ibn Abi Atiq Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq al-Qurashi at-Taymi surtout Sayyidina Abu Bakr la radiyallahu ta'ala anil jami' Abu Atiq moom nag euh, trouvé wu ma kañ la génn àddina kañ la judd rahmatullahi alayhi wala mu ne haddathani abi moom mu Abdurrahman mu ne sama baay moo ma nettale muy Abu Atiq muy Abdallah mooy ibn Abi Atiq ah parce que Abdallah euh, euh, Abdurrahman ibn Abi Atiq voilà mooy Abu Atiq mooy baayam mooy Abdallah ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq rahimahullahu ta'ala moom tamit trouvé wu ma dara ci ay kañ la génn àddina hmm.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 afqahu an-nisaa radiyallahu ta'ala anha zawji rasulillah alayhi afdalu salatu wa salaam an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala as-siwaaku matharatun lil-fam mardaatun lir-rabb voilà nii la ko ëndee kanta kon imaamu euh, an-Nasaa'i noonu la ko ëndee kanta al-imaamu ibnu Xuzayma hmm? moom mu ngi ko indi ci euh, euh, kii boo xam ne da koo tudd ci Sahih bi Sahih ibn Xuzayma jummaa'u abwaabi sunani siwaaki wa fadaa'ilihi voilà waaw après ci la indi après bo am na xadis bu njëkk mooy xadis bi nga xam ne moom lañ gisoon keroog bi sayyidatu Aisha bi ko euh, ki nga xam ne Shurayh ibn Hani ne dama koo laaj ne ko bi ayyi shay'in kenn ci lan kaana yabda'u an-nabi sallallahu alayhi wasallam idha dakhala boobu la njëkk après daal di ciy teg xadis bii nii moom al imaamu hmm? ibnu Xuzayma Muhammad ibnu Ishaq mu ne kon moom uh, mooy Abu Bakr boo demee nag Sahih ibnu uh, Xuzayma da ngay gis axbarana Abu Tahir Abu Tahir kooku du ibnu Xuzayma moo ko wax de non Abu Tahir moom moo jëlee moo solo Sahih bi ci imaam ibnu Xuzayma moo tax surtout naan da ngay gis naan haddathana loolu lay tàmbalee haddathana Abu Tahir mooy comme ci ci ci Muwatta rek voilà. haddathana wala kii Yahya ibn Yahya yow boo gisee loolu wala Yahya après an Malikin bo loolu doo ne Malik imam moo jëlee ci moo moo jëlee noo moo ci solo Muwatta lii itam benn la Abu Tahir Abu Tahir moom moo ko jëlee ci ki nga xamante ne nii mooy al imaamu imaamul a'imma di ki nga xam ne mooy al imaamu Ibn Khuzaymata moo tax loolu euh, bu ko bu ko bu ku ku kuy jàng kuy ñëw di xool Sahih ibn Khuzayma al imam rahimahullah loolu bu mu ko bu mu ko induire en erreur ba mu jàpp na Abu Tahir euh, mooy imam Ibn Khuzayma ci boppam mukku non imam abu kii moo ko jële ci moom moo da kon mu ne moom moom Abu Tahir da qala na Abu Bakr Abu Bakr nag mooy imam Ibn Khuzayma mel na Muhammad ibn Ishaq <laughs> waxoon nañ la noonu la tudd Ibn Khuzayma ibn al-Mughira ibn Salih ibn Bakr rahimahullahu ta'ala génn àddina la 223 non non gane àddina la 223 génn àddina la 311 kooku mooy borom sahih bi mooy al imam imamul a'imma euh, ibnu Xuzayma kon mooy Abu Bakr mu moom mu ne haddathana al-Hasan ibnu Qaza'a ibnu Ubayd al-Hashimi mu ne moom ci ki nga xamante ne mooy al-Hasan ibnu Qaza'a euh, ci moom la ko jëlee moom al-imaam ibnu Xuzaymata rahimahullahu euh, ta'ala rahmatan Euh, euh, euh, wasi' moom moom mu koy jële ci moom rahmatan wasi'a kon mu ne kon léegi kan mooy kooku moom moom comme li al imam kii wax mooy ibnu Xuzayma rahimahullahu ta'ala muy alxasan ibn qaza ibn ubayd abu ali ñi ne abu muhammad alhashimi mawlaahum la nag albasari rahimahullah gane àddina la deux cent cinquante rahmatullahi non non génn àddina génn àddina la deux cent cinquante euh, à peu près rahmatullahi alayhi moom moomu di alhasan ibn qaza ibn ubayd alhashimi qaala mun haddathana sufyan ibn habib mu ne nettali nañu Sufyaan ibn Habib di Abu Muhammad ñi ne Abu Muawiya ñi ne Abu Habib al-Basri al-Bazzaz ñi ne al-Bazzar moom ñu ngi génn àddina la 182 am na ñu ne 183 am ñu ne 100 non non 186 wallahu ta'ala a'lam moom moo ne an Ibn Jurayj mu jëla ko ci Ibn Jurayj di Abdul Malik ibn Abdul Aziz Ibn Jurayj rahimahullah al-Umawi mawlahum al-Makki rahmatullahi alayhi yoo xam ne moom euh, cosaanam ci romain yi la woon quoi voilà moom al-Qurashi mawlaahum rahmatullahi alayhi euh, gane àddina la quatre-vingt génn àddina ci ay wax yu wuute nag yu ci am ñii ne cent quarante-neuf am ñu ne non non non cent cinquante am ñu ne cent cinquante et un am na sax ñu ne ba cent soixante wallahu ta'ala a'lam moom Abdul Malik ibn Juwayj an Uthman ibn Abi Sulayman mu jële ci Uthman ibn Abi Sulayman ibn Jubayr ibn Mut'im ibn Adi ibn Nawfal ibn Abdi Manaf mooy Jubayr ibn Mut'im mooy saxaaba boobu mooy maamam mooy Usmaan ibn Abi Sulaymaan ibn Jubayr al-Qurashi an-Nawfali al-Makki al-Qaadi juge la woon génn àddina li nga xam ne mooy entre cent vingt et un ak cent trente rahmatullahi alayhi moom moomu nag moom moom moom di Usmaan ibn Abi Sulaymaan an Ubaydillah ibn Umayr moo ko jëlee ci Ubaydillah ibn Umayr ibn Qatada ibn Sa'id ibn Amir ibn Junda' ibn Layth Abu Asim ñi Abu Abdillah al-Laythi al-Junda'i al-Makki moom itam juge la woon al-Kinaniyu rahimahullahu ta'ala nekkoon fële te Makka moom nii nag eh, jamono yonent bi alayhi salatu wassalam ci la gane àddina ah mu nekk koo xam ne comme li imaamul Hafiz eh, Hajar ne mujma'un ala thiqatihi moom dañoo dëppoo que ne euh, ci euh, ku dëgër la al imaam muslim rahmatullahi alayhi hmm? euh, moom ne moom mi jamono yonent bi salaam ci lu juddu waaye jotu koo gis radiya rahmatullahi alayhi léegi moom nag moo ko jëlee an Aishata moo ko jëlee sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha Muslim bint Abi Bakr radiyallahu anha gis nañ ko sànq ci riwaaya imam An-Nasa'i rahmatullahi alayhi alayhi rahmatullahi wa radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha di ummul mu'minin as-sayyidatu Aïshatu radiyallahu ta'ala anha léegi moom nag sayyidatu Aïsha nag moo ko jëlee nag ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam léegi mu kon moom an aishata radiyallahu ta'ala anha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam as-siwaaku matharatun lil fam mardatun li rabb voilà kon al imam ibn Khuzayma nii la ko ne léegi kat la ci imaamul kii teg <laughs> al imam al al nu mu tudd an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne hadith bi wa dhakara al-Bukhari fi rahimahullah fi sahihihi hada alhadith taaliqan bi sighati jazm wa qala wa qalat Aisha léegi loolu moo ñu dese léegi nan la ko al imamu al-Bukhari rahmatullahi alayhi daal di waxe loolu ñu ne al imamu al-Bukhari mu ngi kondi ci kitaabu kitaabu sawmi ah foofu la kondi kitaabu sawmi baabu ndax buntu bu gudd la lu bari la ci wax door wax ne Aïcha nee na ci la waxaale woon xadiis bu njëkk bi nga xam ne mooy a ashuqqa ala ummati bu Seydina Abu Hurayra bi léegi boobu foofu fiif la léegi déglu te ñu ne la woon wa zakara te imaam al-Hafiz Hajar waxoon ci Bulughul Maram rawahu Malik wa Ahmad wa sahhahu Ibn Khuzaymah wa zakarahu al-Bukhari ta'liqan voilà léegi ta loolu dinañ ko gis fii la ko indi woon baabu siwaak ar-ratbi saaim baabu buntu siwaaki soccu arrat bi bi nga xam ne daa nooy wal yaabis ak soccu bu boo xam ne boo baa nooya nooy ba mënu ko utiliser mais boo xam ne daa tooyaale mooy soccu la boo xam ne mooy xam nga na soccu nga noonu yoo xamante ne nii yenn yi dañuy wow pop waaw yow sax da nga koy yëg boo koy soccu yenn yoo xam ne boo koy soccu day mel ni daa amaale benn seem walla benn euh, loo xamante ni day lu tooy lu neexaale ci biir ndax sott bi noonu la mel léegi nag loolu la imaamul Buxaari yi di defal buntu fii li saa'imi ne loolu ñeel ki nga xamante ne mooy ki nga xam ne mooy ki woor loolaa bu wax ne loolu daraa ci newul voilà loolu la bëgg kii parce que na ci euh, fuqaha yi rahmatullah alayhim dañ naan eh, eh, eh, yow sottkat bi attention waaw. surtout ngiru imaamu Malik dañ lay moytanu ko loo sotti bu tooy naka noonu al imaam ash-Sha'bi rahmatullah alayhi lu jiitu woon euh, euh, <laughs> te ne moytul parce que loolu dañ ko sib quoi voilà ñenn ñi ne nañ ko dañ koy bañ nañ ko moytu voilà parce que loolu voilà boo ko na boobu jàllee est-ce loolu du dog sa attention loolu ñu tax ñu sib ko léegi nag. Euh, euh, euh, li nga xamante ne imaamul Buxaari nag indi lii tudde lii ngir wane loolu daraa ci new voilà soccu daal soccu soccu boo am buy def li nga xam ne mooy soccu moo xam daa daa bu bu bu la pas yow yaa ko jël tooyal bi moo te lool ñi ñi ñi xam nañ ci dara voilà so dinañ gis soccu yoo xam ne day wow koŋ koŋ koŋ koŋ koŋ am xam ne boo koy soccu day mel ni daa maale chef bi mooy ndox muy nekk ci biir voilà lu mel noonu la lay wax bu tooy bi wal yaabisi si waa ki baabu buntu kon si waa ki soccu arat bi nga xam ne moo tooy wal yaabisi ak waaw bi li saa imi ñeel ki woor mooy dara new ci laa lay wax man al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne wa yuzkaru te ñu ngi tudd an Amir ibn Rabi'a loolu gisoon nañ ko ay Amir ibn Rabi'a doon wax radiyallahu ta'ala anhu mooy bi mu naan man gis naa yonent way saa saa lu dul benn ju ñaar loo xam ne manuma koo takk waaw ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yastaaku wa huwa saa'im ma la uhsi wala a'ud wala u'ad waaw mu ne yonent way saa salaam de gis naa ko muy soccu loo xamante ne te tuddoon nañ ñi yëpp tuddoon nañ ko ci premier hadis bi euh, bu Seyna Abu Hurayra bi loo xamante ne nii mu fekk mu woor loo xam ne man du ma ko euh, euh, manuma ko wàññ ba koy takk waaw te waxoon nañ la imaamu Ahmad jokkale na loolu imaamul Bukhari wax na ko noon al imaam Abu Dawud ak al imaamu Tirmidhi rahmatullahi ala al jamii mu jóge ci yoon Waasim ibn Ubaydillah an Abdillah ibn Amir ibn Rabi'ata moom moo ko jëlee Abdallah jëlu ko ci baayam di Amir ibn Rabi'a na ko noon al imaam ibn Xuzayma miñ la doon wax zang moom solo na ko ci saxiixam rahmatullahi ala al-jamii léegi kon mu ne wa yuzkaru an Amir ibn Rabi'a qaala mu ne ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yastaaquhu wa saa'im ma la uhsi wala a'ud wala a'ud wala a'ud mu ne gis naa yonent bi saa salaam muy soccu loo xamante ne ni fekk dafa wor lu ma dul manula wan ñu ba koy takk mu ne wa qaala Abu Hurayra léegi nag ci la waxi lii wa zakarahu al-Bukhari ta'liqan di ñëw rahmatullah imaamul Bukhari mu ne wa qaala Abu Hurayrata mu ne bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu nee na ani nabi mooy da cee dogu wa qaala xam nga fële ne na wa yuzkaru même bu dee ne wér na après mais amoon na quelque wax ci euh, càllale boobu mais loolu wér na voilà mais daa am benn wuute boo xam ne moo am ci euh, ki nga xamante ne mooy Asim ibn Ubaydillah voilà loolu moo tax euh, moom euh, imaamul kii al-Bukhari daal di moytu loolee quoi ah waaw ndax imaam Ibn Ma'in da ne waaw waaw ak imaamul Bukhari mii ak keneen ku moom loolu nag moo tax mu ne wa yurkaru waaw <laughs> waaw léegi mu ne eh, eh, eh, mais am nañu ko wiral léegi nag kon mu ne wa qaala Abu Hurayrata mu ne bàyyi muus mu ndaw mi ne nana radiyallahu an nabi di jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne lawla an ashuqqa ala ummati budul woon ne damay bañ a teg coono ci saw sama kaw xeet la amartuhum konoon te kon waat naa ne dinaa leen digal bi siwaaki ci soccoy nda kulli wudu fa jàppalu ne gis nga lii moom lañ gisoon waxoon ne loolu xadiis boobule ak ñun bi ñu gis ci Riyaad bi wute na fii maa xolli solo moo tax imaamul Nawawi waxul ne muttafaqun alayhi muku xadiis bii moo imaamul Haafiz na Hajar bi mu koy ndee ci Bulughul Maraam waxul ne muku li muttafaqun alayhi dana yoo axrajahu Maalikun wa Ahmadu wa sahhahu Ibnu Xuzayma wa zakarahu al-Bukhari rahmatullahi alal jamii kon mu ngi noonu léegi nag ginnaaw loolu mu ne way yurwa imaamul Bukhari lii lépp noonu la tudde buntu bi gis nga ni mu doon buntu bi mooy lii lépp mooy titre buntu bi quoi mu ne way yurwa te ñu ngi solo a nahwahu nahwahu yu mel ni an Jaabirin di jële ci Seydina Jaabir wa Zayd ibn Xaalid di Zayd ibn Xaalid anin nabi jële ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ku nekk ci ñoom di jële ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam mu ne léegi bon loolu euh, bon euh, léegi xadiisu yi nga xamante ne nii alhamdulillah boo yo xadiis Seydina Jaabir bi boobu euh, kii daal dina koy wéral kii daal na koy solo d'abord kan moo ko solo loolu moo jiitu kan moo ko wër <laughs> voilà kon mu ngi noonu léegi mooy Euh, nu mu tudd euh, Jaabir ibn Abdillah rahmatullahi alayhi moom daal dina koy sol moom xadiisam xadiisam wuyu waa an nahwa wa an Jaabir wa Zayd mu ne xadiisu Jaabir imaam Abu Nu'aym al-Asbahaani moom moo ko indi ci kitaabu siwaak Euh, jële ko ci yoonu Abdallah ibn Muhammad ibn Aqil euh, ci kaddu euh, mu jële ko ci kaddu gi ma kulli salaatin siwaak yeneen saa saa ne julli bu nekk ànd ak julli bu nekk li nga xam ne mooy soccu léegi kanta waaye Abdallah moom ibn Muhammad ibn Aqil dañoo wute ci mbay mbiram al imaam ibn Adi daal na koy eh, jol eh, jokkale lii lépp al imaam al-Hafiz Hajar moo koy tudd bi muy saraal yi ne imaam ibn Adi daal na koy jokkale ci beneen wàll jële ko Seydina Jaabir mu ne ci kaddu yeneen saa salaam ne bu dul woon damay bañ a teg <clears throat> coono sama xeet la ja'altu siwaak alayhim azima konoonte kon dinaa jël socc ma def ko loo xam ne lu feddale ko lu ñu waral ci seen kaw lay doon mu ne waaye wa isnaaduhu da'if al imaam al-Hafiz ibnu hajar al asqalani rahmatullahi alayhi mu ne waaye nag càllale bii moom daa nekk loo xam ne wérul de mu ne kanta hadis zayd ibn xaalid loolu gisoon nañu ko voilà mooy bi nga xamante ne moom la abu salama doon wax ne wa kaana zayd ibn xaalid mu ne fa kaana zayd ibn xaalid yada'u siwaaka minhu mawdi'a al-qalami min uduni al-kaatibi fa kullamaa qaama ila salaati istaak voilà loolu gisoon nañ ko jarul ñu ciy taxawaat léegi nag ginnaaw loolu lépp nag ci la ne nag moom al imaamul hafiz al buxaari yu amirul mu'minina di jiitu way ngëm yàlla yi ci wàllu hadith léegi imaamul buxaari mu ne walam yaxusso yonent bi saa saam jaglewul yii nii yëpp hadith yi yëpp as-sa'ima min ghayri waaw waxul ne ah. boo ku soccu ku ku ku woor dama koy moom bokkul ci yooyu te buñ nee soccu mooy soccu yëpp la bu tooyam bu wow yëpp dugg na léegi nag ba mu yore saa saa neewul comme la mu waxoon ca ca ca wàllu sarax ndeku ne woon Seydina Laqiit ibn Sabira comme que defu ko fi wa baaligh bil istinshaq illa takuna sa'ima jéggil dayo ci ni ngay sarax ndekoo ni ngay dugale sa sa bakkan ndox mi ci sa bakkan booy jàpp xëcc ko bu baax waaye ba mu des bu dee da ngay woor parce que lan lay bañ ndox mi jàll jàll ci mbàq gi mu dox koor gi voilà <laughs> waaw loolu loolu la boroom xam-xam di wax léegi mu ne comme loolu nag amul fii comme si Imaamul Buxaari danaan danaan loolu amul fii mooy loolu lépp deful kon nag fii nii ci wàllu socc deful benn tàqantal bu dee da ngay woor ki woor ak ki woorul kon nag ni nga xam ne ki wooru loolu la mën a soccoo socc bu wow ak bu tooy c'est la même chose ak ki woor dara lool naw loolu la imaamul Buxaari rahimahullah istidlaalam loolu la bëgg a waaw après nag mu ne wa qaalat fi la indee nag wax yii imaamul Nawawi ne xadis bi wa dakara al Buxaari rahimahullah fi saxiixihi haaza al xadiis at-ta'liiq bi siixati bi siixati jazm mu ne wa qaalat wax na loolu mooy dogu gàngoo aishatu mu ne sayyidatu aisha radiyallahu anha neena an innabi sallallahu alayhi wa sallam as-siwaaku matharatun lil fam mardatun lir rabb mu ne